alayhi wax na ne bu fekkoon wakiirlu ngeen ci yàlla wakiirlu gu wóor ni ko picc yi di defee yàlla dana leen warsagal ni muy warsagale picc yi ndax nee na dañuy xëy ak xiif bu metti waaye bu ñuy dellu si ànd ko reggaay boroom xam-xam yi nag dañoo wax ne foofu ñaari baata ngi fi mooy day soññee ci wakiirlu ci yàlla waaye tax du gi wax tamit day wane ne wakiirlu dàqonte wut ak sabablu ndax waxul ne rek dañuy toog yàlla warsagal leen waaye dañuy xëy yàlla warsagal leen an abi zarrin radiallahu anhu qaal qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam uridat alayya acmaalu ummati xasanuha wa sayi'uha fa wajadtu fi maxaasini acmaaliha al aza yumaatu an ittariq wa wajadtu fi masaawi'i acmaaliha annuqaacatu takunu fi lmasjidi laa tudfan rawaahu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wan nañ ma jëfi sama xeet yi yi ci rafet ak yi ci ñaaw waaye nee na ma gis sax ci biir jëf yu rafet yooyu nit koo xam ne day fekk luy lore ca aw yoon mu dindi ko loolu sax jëf ju rafet la tiyaaba ju bari la waaye ma fekk ci biir jëf yu ñaaw yooyu tifliit wala salte boo xam ne day nekk ci jàkka ñu bàyyi ko ca noona kenn du ko dindi an abdillahi ibni umar radiallahu anhuma an annabii sallallahu alayhi wa sallam qaal almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi walmuhaajiru man haajara maa naha allahu anhu wa fi riwaayati tirmisi wannasaa'i walmuminu man ammanahu nnaasu ala dimaa'ihim wa amwaalihim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne jullit dëgg mooy ki nga xam ne jullit ñi mucc nañ ci ayu làmmiñam ak ayu loxoom ki gàddaay mooy ki nga xam ne dafa gàddaay li yàlla tere wan ko gannaaw Tirmisi yokk ci ne ki gëm yàlla dëgg mooy ki nga xam ne nit ñi wóolu nañ ko ci seeni alal wóolu ko ci seen dareet xam ne du ca def lu dul noonu an abdillahi ibnu umar radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف wa sallam laaj nan ko lislaam ban moo ci gën ban moo ci gën a mat mu ne mooy ngay joxe aw ñam tey nuyu ko xam ak koo xamut an abi hurayrata radiallahu anhu an innabii sallallahu alayhi wa sallam qaal يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله yonent bi aleyhi salaatu na seytaane ñëw ci yéen léeg-léeg laaj la ku bind asamaan nga ne ko yàlla mu la ku bind suuf nga ne yàlla mu la ku bind yàlla moom mu ne nag lu mel noonu kum dal na nga wax ne gëm naa yàlla kub yonenteem te yam ca an abi hurayrata radiallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam qaal walladi nafsu muhammadin biyadihi laa yasmahu bi ahadun min hadihi al umma yahudiyun wala nasraniyun summa yamuutu walam yumin billadi ursiltu bihi illa kaana min ashaabi nnaar rawaahu muslim yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na giñ naa ci yàlla mi nga xam ne moo yor sama dund kenn du dégg sama tur muy ab yahud wala nasaraan te gëmuma dee ca bañ ma gëm nga lu dul ne suñu boroom da ko boole ca way te xëy ña loolu nag kon liñ ci war a xame mooy diggante jullit ak kudur jullit dundonte ga lu dund dund ci jàmm nekk ci jàmm ay bañ a am seen diggante wërta tax ñu jàpp ne diine yépp ñooyam boo ci nekk rek mucc nga loolu daqonte nag aqidatul islaam an anasin radiallahu anhu qaal qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa bunayya in qadirta an tusbixa wa tumsi laysa fi qalbika xissun li axadin fafcal summa qaala lii yaa bunayya wa dalika min sunnati wa man axyaa sunnati faqad axabbanii wa man ahabbani kaana ma'i fi ljanna rawahu tirmisi yonente bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne anas la doon dénk ne ko bu fekkee man nga dal fexe ba soxol doo ci ëmbal kenn ak war wala ak mbañeel wala dara nanga ko def dal ne ko waat loolu kat mooy sama sunna te ku dundal sama sunna sopp na ma te ku ma sopp ànd ak man ca àjjana وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل rawaahu albuxaari wa muslim aïchatu radiallahu anha nee na yonente bi salallahu aleyhi wasallam laaj nan ko jan jëf moo gënal yàlla ci jëf yi mu ne mooy jëf ji ci gën a sax doonte lu bariwul la an abi hurayrata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam qaal inna allaha la yansuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa acmaalikum rawahu muslim yonent wax na ne yàlla amul soxla ci seeni melo amul soxla ci seeni alal waaye li mu xool ci yéen mooy seeni xol ak seeni jëf yu baax an abi kabsata al anmaari an innabi sallallahu alayhi wa sallama qaal salaasatun uqsimu alayhin maa naqasa maalu abdin min sadaqa wala zulima abdun mazlimatun fa sabara alayha illa zaadahu allahu izza wala fataha abdun baaba masalatin illa fataha allahu alayhi baaba faqrin wa uxaddisukum xadiisan faxfazuuhu qaal innama addunya li arbaati nafar abdun razaqahu allahu maalan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa yaclamu lillahi fihi xaqa fa hada bi afdali almanasil wa abdun razaqahu allahu ilman wa lam yarzuqhu maalan fa huwa saadiqu niya yaquulu law anna lii maalan la camiltu bi camali fulaan fa huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa wa abdun razaqahu allahu maalan wa lam yarzuqhu cilman فهو يخبط فيه بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء rawaahu tirmisi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ñett ngi nii yoo xam ne mën naa cee waat bi ci njëkk mooy saraxe du wàññi alal maanaam nit ki daal lu saraxe ci alalam da koy yokk rek waaye du ko wàññi ba tey nee na nit ki saa yuñ ko tooñee mu muñ tooñaa nga googu yàlla da ko tey yokk tedd nga ak yëkkatiku bu ñetteel bi nag mu ne ku ubbi buntub laaj yàlla ubbil ko buntum ñàkk mu ne maa ngi leen wax loo xam ne na ngeen ko jàpp te mooy àdduna ñeenti nit ñoo fi nekk muy jaam boo xam ne yàlla da ko wërsëgal xam-xam ak alal nee na mu ragal yàlla ci alal jooju di ci jokk ak mbokkam xam lan moo ci àq yàlla di ko def nee na kooku ma nga ca daraja ya gën ya gën a kawe ki ci des mooy jaam boo xam ne yàlla wërsëgal na ko xam-xam waaye wërsëgalu ko alal nee na nga xam ne am na yéene ju dëggu ci ne bu ko suñ boroom joxoon alal dana ci jëf la kam njëkk wax di jëf mu ne kooku yàlla dana ko fay yéeneem seen tiyaaba ñooy yem ñoom ñaar ku ñetteel ki mooy jaam boo xam ne moom yàlla wërsëgalu ko alal wërsëgalu ko waaye da ko yàlla da ko wërsëgal alal te wërsëgaliwu ko xam nga xam ne nee na moom day tëñaxuy dem xamut fu mu teg tànkam alal ja ragalu ca yàlla jokku ca mbokk jéemu caa xam sax luy àq yàlla kooku nee na ma nga ca daraja ya gën a suufe ya a bon ki ci des nee na mooy jaam boo xam ne yàlla wërsëgalu ko alal wërsëgalu ko xam-xam waaye moom la mu mébét mooy mel ni kii ñu mujj a wax nga xam ne bu sañoon dal nee na am alal ba man caa def lum mu wërta def man caa tooñ kooku nee na mook ka alal ja di ca tooñ rek ñoo yemoo yéene ñoo yemoo bàkkaar wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منن الباخي القديم في معجزات الراخي المخدوم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa aalihi wa sahbihi waasim abdaka wa xadiima rasuulika min kulli maa yasuuhu aw yadurruhu bi qadri azamati zaatika wa kullahu bimaa yasurruhu wa yanfacuhu wa laa yadurruhu fii shay'in maa ilaa duxuulihi aljannata allatii wu'ida almuttaquun آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه waragimni fi kulli ma yuqarribuni ilayka wa yassirhu li wa adhinni fi kulli shay'in yuwaddi ila ghadabika aw suxtika aw ghayri ma yurdika anni wakfinihi qabla tawajjuhi ilayhi wa qabla tawajjuhihi ilayya wa aghnini an al-iltifati ilayhi wamhu bila ithbatin abadan kullama lam yakun layiqan mimma sadara minni wajal saxiifata amaali munawwaratan bi tanwiiri noori samaawaati wal ardi وثبت على قائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كليتي توبة غافر الذنب وقابل التوب الذي يبدل سيئات حسنات في الحال والمال آمين يا رب العالمين allahumma ya zahiru ya batinu aslih minni zahiri wa batini wa qalbi wa jismi wa aqaidi wa aqwali wa af'ali wa akhlaqi wa ilmi wa amali wa adabi wa isharati wa tasrihati wa shari'ati wa haqiqati wa faraidi wa nawafili wa ibadati wa adati islahal hadi al badi' al akram al hayy الذي لا يموت وهب لي اليوم إيمان جميع الأولياء الأخيار وإسلامهم وإحسانهم بلا سلب أبدا إنك أنت الوهاب bismillahi irrahmani irrahimi wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka salatan wa salaaman wa barakatan yuhallini biha bi qawli bal ahyaun inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام ridwaanuka yaa baaxi yaa man xassani baadahum alayhim ridwaanullahi tabaaraka wa taala bi xawlika sirran wa alaaniyatan fil barri wal bahri fanqalaboo bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum soowun wattabau ridwaanallahi wallaahu doo fadlin aziim fi ma mada fiya qabla yawmi kitaabati li haadihi alxasidati allati laa yashukku fi kawniha kama katabtu ci weer wu tedd wu mag bi nga xam ne ci lañ nekk di ñaan suñu borom bi nga xam ne moom lañ ko ci namm jàmm mu nangu ko li nga xam ne moo nu dal ci ay rafet suñu borom jégal ñu kon mbokk yi ni ngeen ko xamee mu asasatu Wafa bi ko xel iman ni ko baaxoo amale ci weeru tedd wu mag bi bis bu ne ñu dalal benn borom xam-xam boo xam dana indi benn tomb boo xam ne dana ko jàngale mbokk jullit yi mën koo jëriñoo bu baax a baax kon tey euh, ñu ngi dalal suñu benn mbokk boo xam ne ñu ngi koy wax Serigne Mouhamed Diagne euh, Serigne Mouhamed Diagne moomu ñu ngi gane jamono Touba ci Tuubaa googu it foofu lay tàmbalee njàngum alxuraanam ci benn daaray alxuraan bi ñuy wax Serigne Hasan Lo ci Daaru Minam foofee la tàmbalee la tàmbalee jàng jàngaleem alxuraan jàngum alxuraan ginnaaw bi it mu daal di toxu foofu dem ci yeneen daara ju ñuy wax yoo xam ne. fa la mottalee am jàngam foofu la jàngee ba ah, yàlla suñu borom defal ko taw ginnaaw la ci bu jàng foofee ci tubaab boobu mu fekk baax it foofee la am na jàng diine ci daara ju mag yooyu nga xam ne ñëpp xam nañ ay kilifa yu bare bari génn nañ ci daara bi muy daari sëriñ Abdou Mbacké Mbacké imam kër sëriñ Soumaï ginnaaw bi nag yemul foofu waaye dem na ci ni mu baaxoo def rek di toog ci barab yu bari ngir sax demaat na ci jàngu kaay bu nekk ci jumaay Tuubaa ji jàngalekat bu mag boobu ñu koy wax sëñ Abdou dara ci xam-xam diine ginnaaw ba yëngu fa jàllaat na ba moom it dem na foofa jàng fa lu bari ci xam-xamu diine naka noonu it foofee nga xam ne fa la nekkoon ci bëj-bëj

foofee mu dem ci benn école bu mag boo xam ne bii école bu siiw la boo xam ne dañu fay dem di fa sàkku xam-xam école boobu mu ngi siiwee ci école sëriñ tafsir ahmadou ba tafsir ahmadou ba ñu koy wax madrasatul ittihaad bi nga xam ne Dakar la nekk waaye mu gën a siiwee nag ci tafsir ahmadou baax école boobu sëriñ bi jàng na fa ba am fa sahada asanawiya mu am am na fa bac ginnaaw bi ko yàlla suñu borom defalee tawféex mu am bag nag yemut foofu waaye dafa continué waat am njàng am njàngam dem ci dëkk bu mag boobu nga xam ne dëkk bu xam-xam la dëkk bu ñu xam muy al jamhuriyatul misra al arabia foofee la dem amoon na bag Sénégal de waaye bi mu demee yemut ci bag boobu mu am Sénégal bi mu demee jaamihatul Azhar bi mu demee misra dafa jàngewaat ba amaat foofu bag nga xam ne kon sëriñ bi ñaari bag la am loolu di am solo ginnaaw bi nga xam ne am na bac foofu nag ci université bu mag boobu nekk Azhar fala la continuer nag euh, ci jaamiatul Azhar boobu jàng fa ba am fa licence ci kulliyatul adab wa tarbiya foofee la sëñ bi jàngee ba am diplôme yu kaw bi nag euh, duggaat na ci euh, maanaam binduwaat na ngir continuer am njàngam ci xismu dara xismu darasaat al islamiyya maanaam continué na am njàngam ci benn département boo xam ne ñu ngi koy xismu dirasat al islamia ci jaamiha ci foofu ci Azhar foofu ñu ko waxee noonu am fa nag ay diplôme yu yu wuute ci université boobu am na benn diplôme boo xam boo xam ne bii ak at tanmiya al basriya at al basriya développement boo xam ne ci wàllu ci wàllu mbindi fii ci la jëm amee na fa it benn diplôme boo xam ne ci wàllu informatique euh, foofu la ko jànge ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne yii foofee ci euh, la ko jànge ba am ba sunu borom defal ko ci tawféex ak euh, moom nag niñ ko xamee léegi euh, ab taalifkat la day bind ay téere maanaam day bind ay téere xam naa téere bi ma yor sama loxo sax moom moo ko bind yaakaar ne ñu bari am nañ ko wala ñu bari xam nañ ko moom téere bii mi ngi tudd rihlatul hajji wal umra mu def ko nag ci ay langue yoo xam ne yu wute la def na ko ci dañ ko bind ci maanaam loxo wolof boo xam ne ci loxo ci français lañ ko bind maanaam ci araf yi France lañ ko bind ak loxo boo xam ne loxo wolof ya la ak loxo boo xam ne loxo fulaani ya fulaani ya ku ne xam na ne yaatu na ci réew mi yaatu na ci bitim réew ba ba ñu bari bi da koo def noonu ngir jullit ñi ñu bari ñi nga xam ne dañoo wuti ay langue mën cee jariñu euh, sëriñ bi nag kon ni ma ko waxee léegi téere bi moo ko taalif waaye ci ni ma léegi ci am njàngam boo xoolee ci biir téere bi sax yeneen diplôme yoo xam ne yi continué na am ko Euh, boo xoolee am na magistère ci usul diin ci xismu daxwa al islamiya bil jamihatil amérikiya boo xam ne bii mi ngi ñu ngi ko ubbi woon mu nekk masra foofu it sëñ bi jàng na ba am diplôme boobu naka noonu yemul foofu continué na di jàng it ci am magistère ci tarbiya mu mu mu mu mu mu mu mu def ko ci idaara at taxlimiya wa taxtit bil mahadil buhus wa dirasat al arabiya attabiha li jamihati duwal arabiya bil xaahira am beneen ni ma ko waxee am na beneen diplôme boo xam ne mi ngi ko def ci wàllu euh, lu jëm ci wàllu jàng ak ni ñuy plan ak gëstu ak jàng lo maanaam loxol arabiya ci université boobu boobu nga xam ne moo nekk xayra naka noonu it kon ne ba am ijaasa beneen bu kawe boo xam ne ci adab ak tarbiya la ko am ni ma ko waxee léegi waxoon naa ko léegi euh, idaara wa taalim ci xismu dirasat al islamiya xam naa ko am téere bi da nga da ko gën a xam bu baax a baax sëriñ bi daal loolu buñ ko mën buñ ko doon mën a wax daanaka mooy ay jaarwaayam ci buñ ko doon tënk ci lu gàtt xam naa waxtu na téere bii ma yor nii comme ni waxee léegi moom moo ko taalif ci Laylatul Hajj wal Umra mu def ko noonu ma ko waxee léegi ci luñ bind la ci loxol wolof yee boo xam ne ci français lañ ko bind ak loxol fulaan yee bi nga xam ne ay lang euh, ñi nga xam ne dañuy wax ci yeneen làkk yu gudd yoo xam ne ñoom ñoo ko ñoo kon daal sëriñ Mouhamed Diagne loolu mooy buñ doon tënk ay jaarwaayam ci lu gàtt di ko ñu ngi ko ñaanal bu baax di ko dalal bu baax ci jotaay bi di ñaan suñu borom thème bi nga xam ne moom lañ koy jox mooy ramadan yu xallimu a ramadan daal naka lañ ci mën a jànge ay bind yoo xam ne ñun ñëpp dañ ci mën a jariñu yaakaar naa ne kon sëriñ bi ñu ngi lay sant baax ci teewaay bi ak mbokk yi nga àndal yëpp di ñaan suñu borom thème bi ñu la jox yàlla suñu borom defal la ci tawfeex ba anam gi nga xam ne eh, sàkku nañ ko ci yow suñu borom defal la ci tawfeex wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin walaqibatu lilmuttaqin wala udwanu illa ala alzalimin wassalatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyai walmursalin sayidina wa maulana wa nabiyina wa qudwatina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi tay at-tayyibin at-tahirin wa man sanna bi sunnatihim waqtada bi hadihim ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli alhamdulilahi alqaili fi muhkami tanzili chahru ramadan alladi unsila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min huda wa furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa nusalli wa nusallimu ala nabiyihi alqail man saama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi mbokk yi ñuy déglu ñi ci jataay bi ak ñi ñuy topp ci bitub jataay bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu nuyoob lislaam te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di leen ndokkeel bu baax ci weer wu màgg wi ñu daje nga xam ne mooy weer wi gën ci weer yi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawféex bañ jeexal ko ak jàmm te lépp luñ ci def muy ak jaamu yàlla yàlla nangul ñu ko te fulal ñu ko lépp lu ciy njuumte mbaa ay manki manki yàlla jéggal ñu ko di nuyu bu baax a baax kilifa yi fi teew ñépp kenn ku nekk ñu koy wàcce wàcc waayam di ko nuyu nuyu ba yell ca moom di nuyu itam sama xarit yi nga xam ne ñoom laa àndal ñu jóge ba tuubaa Eh, seriñ Abdul Qadir loo sëriñ Abdul Ahad Lo ak sama rak Abdul Baqi Diagne ñoo ngi leen di nuyu di nuyu itam kilifa yi taxawal lii di leen ci ndokkeel bu baax itam di rafetlu jataay bi bu baax jataay la boo xam ne yàgg nañ koo topp depuis sax bañ nekkee bitim réew di jàng daa nañ ko topp mu jataay bu am am solo boo xam ne sunna xasana la boo xam ne yéena ko njëkk a tàmbali ñu bari dinañ ci roy léegi loolu kon di loo xam ne ba tey dañ koy bind ci seen téere jëf ñaan yàlla yàlla dëgëral leen te gën leen yokk bu baax te àggale seeni mébét te yàlla nangu lépp ginnaaw nuyoo yi ak ziyaar yi comme ni ko sëriñ bi waxe thème bi nga xam ne moom lañu tànnoon ngir waxtaane ko ak suñu mbokki jullit ngir nafaraat mooy ramadaanu yuallimuna weeru koor daf ñuy jàngal liñ jublu ci tam boobu mooy waxtaane ay bind ak ay njariñ yoo xam ne mënees na koo jariñoo ci weeru koor ndax ab jullit dafa war lépp lu xew mu jële ci ak waar boo jàng alxuraan aay yi ci nekk yàlla di delloo nit ñi ci ñuy xalaat di tagg ñi am xel di tagg ñi jëfandikoo seen xel di ŋàññi ñi jëfandikoo seeni xel kenn xamut aaya nuñ toll kon lu tax ne weeru wii di weeru koor nga xam ne mooy weer wi gën ci weer yi ak li ci am ci nga lépp la chaque ne am na ay duruus ak ay fawaait ak ay xikam yoo xam ne yu ma ta taxaw la di ko jàngat benn par benn yooye nag ci lañ bëgg jukki yenn insha allahu taala kem lu ñu waxtu may wala boog kem lu ñu ci yàlla xamal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan jox bind saxaaba yi ci lépp lu xew am na xadis boo xam ne al imam Buxaari génne na ko jële ko ci Omar ibnu Xataab mu ne benn bis dafa am jenn jigéen ju ñëw ci saxaaba yi ñu seen ko bi mu agsee rek fekk boobu ween yi mu ngi fees dell ak soow doomam nga tandi ko mu jël ko taf ko ci ab dënnam tàmbali di ko nàmpal yonente bi ci am njàngaleem nga xam ne lépp lu xew rek dajay joxe bind mu wax saxaaba yi ne leen waaw soxna see ndax jàpp ngeen ne mën naa jël xale doomam jee sànni ko ci safara ñu ne ko déedéet mu ne mu ne mën na ko de ñu ne ko waaw mën na ko de waaye du ko def mu daal lu tax ñu ne ko ndax daal yërëm doom ji moo tax mu ne nag ni yàlla yërëme ab jaamam moo raw ni soxna see yërëme doomam ci foofu li ñu fi bëgg a wax mooy ni muy joxe bind ci lépp lu xew lépp lu xew mu joxe ci bind loolu moo tax mu wax ci benn xadis bu wér ne al xikmatu dalatul mu'mini xikma daal te mooy lu am njariñ lu baax jullit moo ko moom fu mu ko fekk rek na ko jël da koo réer jullit moom lu baax da ko réer bu fekk na ko for loolu moo tax jullit bi lépp lu xew mu war di ca tiire ay leson di ca jànge di ca waaroo balaa ngi dugg ci dëgg dëgg tomb bi daan def benn laytaay bu gàtt gàtt <clears throat> boo xam ne ci nga ne lu weeru la aju xam naa yàgg nañ cee jaar te ñu yàgg nañ koo dégg moo tax loola dañ ko duñ ci guddal dañ tudd ñaar rek wala ñett benn bi mooy xadis boo xam ne alimam ahmad nett na ak nasaa yi jële ko ci abu hurayra mu ne benn at weeru koor dafa teru yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxtaane saxaaba waar leen ne leen weer wu màgg da ñëwoon na leen weer woo xam ne moom dong la yàlla farataal ci yéen ngeen di ko woor mooy weer wi nekk farata ngeen di ko woor weer wi nga xam ne ci la yàlla di ubbi bunt àjjana di ci tëj bunti sawara di ci jéng seytaane ci biir weeroo am na ci guddi goo xam ne moo gën junni weer daal nag ku sàggan nag bañ xañ la yiw woowee nekk te guddi googee xamal ne xañ la yiw wu rëy loola day wane ngëneelul weer wi am na itam beneen xadis boo xam ne damay wax jamono ji nekk ne man bokk na ci xadis yi ma jàpp ne moo gën a rëy ci luy wane ngëneelul weeru koor xadis yi wane ngëneelul weeru koor bari na waaye bii moom jàpp naa ne bokk na ci xadis yi gën a rëy yi gën a foor xadis bi Ibn Maaja nettali na ko ci sunan Ibn Hibbaan it nettali na ko ci saxiix imaam Ahmad tam nettali na ko ci almusnad Ibn Abdul Barr tam dudd na ko ci at-Tamhiid ñu jël ko ci benn saxaabi bu ñuy wax Talha ibn Ubaydillah Talha nee na dafa am ñaari góor ñu dugg ci lislaam gënoo ci lislaam ci benn bés ab xare jot xare ci yoonu yàlla ñu ànd dem ca xare ba di xare fekk bi ñu duggee ci lislaam am na ci koo xam ne moo gënoon a farlu ki ci des kenn ki moo gën a farlu lool ci jaamu yàlla ki ci des yàlla ko ba ñëwee ci xare ba kooka gënoon a farlu ñu rey ko ca xare ba Talha na ay fan yu néew ma tëdd di nelaw gént gis leen ñu taxaw bunt buntu na am ku génne aljanna ñëw daal ne daal di woo ki nga xam ne moom moo gën néew ak falu te sax faatuwut ci xare moom daal koy woo ne ko kaay dugg aljanna ba mu duggee ba noppi mu ñëwaat doo ko woo ki nga xam ne moom moo gënoon a farlu ba noppi itam faatu ci yoon yàlla boole ci na ko yow kaay dugg aljanna talxa neen loolu jaaxal ma loolu ma xëy nettali ko saxaaba yi saxaaba yi di ko ruumandaat ba yonent bi sallallahu dégg ko daal laaj loolu nu mu demee ñu wax ko ko mu ne lu ngeen ci yéem ñu ne ko li ñu yéem moom mooy kii moo gën a farlu ci jaamu yàlla te itam dafa faatu ci yoonu yàlla kee nag moom faatu ci yoonu yàlla tey te kee gënoon farlu léegi lu tax mu njëkk a dugg àjjana ki gënoon a farlu loolu moo ñu jaaxal yonent bi ne ku farlu ko ba mu faatoo ki ci des ndax dundaan na fi ay ab diir ñu ne ko waaw mu ne fekke ne weeru koor ñu ne ko waaw mu ne taw woor na te daan julli ñu ne ko waaw mu ne ñoom ñaar day seen daraje yi ni ñu solee mi ngi mel na ni penku sore ak soow foofu day jàngale ne kon faatu ci yoon yàlla li muy am am valeur ak li muy baax baax fekkee weeru koor dundal ko taxawe ko moo ko gën a baax loolu lañ ci jànge te xadis boobu xadis la bu wér ngëneel yooyu nekk ci weer wi moo tax ba asalafu saalih daan bari luy ñaan yàlla naan ko allahuma ballighna ramadan abdullah ibnu omar wala sax omar ibnu xataab bu weer ko masaan ñëw day wax marhaban bi mutahhirina min az-zunub ñoo ngi ndokkeel di dalal di tatagal ki nga xam ne moo ñuy setal ci ay bakkaar saxaaba yi dañ daan jongante ci weeru koor di xool kan moo dàq naafila guddi gi kan moo gën a yàgg ay rakka kan moo ëpple alxuraan jum jàng kan moo ëpp lum saraxe kan moo ëpp lum ndogal ay nit dañ ci daan jongante ci weeru koor ndax weeru tanaafus la weeru musaabaqa la weeru njëkkante ci yoon euh, ci ci yiwu yàlla ak fayam la alimam Malik jàngale rek la daan liggéey waaye weeru koor masàññe wax nañ ne dafay tafarruxu dafa wax ne doo ngay nañ ma jéggal ndax weeru koor moom da koy wéet di jàng alquran di julli di tudd yàlla di sarxe yooyu rek la koy la koy passé ba weeru koor bi jeex nga xam ne weeru koor moom da koy bër ngir fas yéene jaamu yàlla kon weeru weer woo xam ne dafa mel ne que kuy tukki yor oto dem ba toll ci benn essence eh, eh, station wala jël gasoil wala jël essence pour continuer ab tukkeem ndax xam nga nit ki dund gi mu dund ci àdduna ci ay jaaruwaay yu baree bari lay jaar jaaruwaay bu nekk nag day laaj mu am ab yóbbal weeru koor nag di ab yóbbal ci yóbbal yooyu nga xam ne jullit daf koy yóbbaloo weer la woo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na jibril ñëwal na ma ne ma waxal amin mën a amin mu ne sa borom nee na képp koo xam ne fekkee ne weeru koor ba mu jeex mu sàggan ba jégaluñ ko ay bàkkaaram kooko day perte na waxal amin nee na mën a amin loolu nag xadis la moo xam ne mbégte la ci ñenn ñi waaye itam tiitaange la ci ñeneen ñi ndax da nga ciy dégg ne nit ki mën naa amee ak njéggal ci weeru koor waaye da nga ciy dégg da nga dégg it ne nit ki mën naa fekk weeru koor ba mu jeex te du ci amee njéggal ndax loolu la ko wax ku fekk weeru koor ba mu jeex te jéggaluñ ko ay bàkkaaram kooku perte na kon am na ñoo xam dañ koy fekke ndeke te duñ leen jéggal loolu moo tax bu weer wi ñëwee ay ngëneelam di mat a fàttali ndax ñu gën cee bàyyi xel ndax occasion la boo xam ne bu rawee rek jàll na déwénati kon mu am ay bind yu baree bari yoo xam ne weer wi làmboo na ko ndax weer wi bu ñu ne yàlla moo ko digle te yàlla moom dafa bokk ci ay turam alxakim alxakim mooy koo xam ne moom lépp lu muy def xam na nan la koy defee ak kañ la koy def ak fan la koy def moom du tandu yàlla du tandaatu lépp lu mu def am na lu tax mu def ko am nay njariñ yi ci nekk moo xam xam nañ ko moo xam xamuñu ko loolu moo tax lépp loo gis yàlla diglu ko rek bay boo ko jàngat tax na boo koy jàngat rek di gis ay njariñ alxakim borom xam-xam yi luxa yi dañuy wax ne ñu ko jële ci alxukmu wala alxikma ñaar yëpp alxukmu mooy àtte alxikma mooy ay secret lu am njariñ te ko ne xam ne yàlla moom lahul xukmu waxda àtte yim tëral itam mooy àtte yi gën a rafet yi gën a jaar yoon amul benn atte bu mu tëral lu dul ne am na ay njariñ yu ca nekk moo xam xam nañ ko moo xam xamuñu ko bu ñu bëggee jàngat bind yi ñuy weeru di jàngal bind ba ca jiitu dañ koy xame valeur wala importance su ragal yàlla loolu weeru koo dañ koy jàngal ndax day mel ne sax ñun ñu am ragal yàlla mooy al hadaf al asasi maanaam mooy objectif principal bi nga xam ne moo tax yàlla digal ñu koor day mel ne koor daal yàlla dañu koo digal ngir ñu am le diplôme boobu muy ragal yàlla ndax la'allakum tattaqun la wax te ak taqwa muy ragal yàlla daanaka jaamu yàlla yépp sax moom mooy meññeen mi jaamu yàlla yépp bu fekkonte ne garab la taqwa boobu moom mooy doom ya cay sax ñu mën koo jëfandikoo koor nag di loo xam ne dafay jural nit ki mu am ragal yàlla googu te loolu dafay valoriser ragal yàlla dafay wane ahamiya ak makaane bi ragal yàlla am ci xolu nit ki ragal yàlla borom xam-xam firi nañ ko ay firi yu bare bi ci gën a siiw mooy jëfe ndigalul yàlla bàyyi ay tereem waaye am na benn taarif boo xam ne Ubay ibn Ka'b moo ko def boo xam ne taarif bu am am solo ci ragal yàlla Omar ibn Khattab bis ba mu na ko lan mooy ragal yàlla Ubay dana ko yow Omar ndax mas ngaa jaar ci mbedd mu am ay xaaxaam ak ay dëkk mu ne ko waaw mu ne ko ba nga fa jaaree noo def mu ne ko xanaa wokk sama yére ak góor góorgóorlu bu baax farlu ba xaaxaam du ma taq dégg du ma jam obay na ko loolu mooy ragal yàlla kon ku nekk ci àdduna jàppal na dangaa mel ne ku nekk ci àll boo xam ne ay dëkk ak ay xaaxaam ñoo fa ne pour nga mucc ca nag ragal yàlla mooy làmp bi leen niital ba nga mucc ca al imaam ali ibn abi itam xamle na ko moom bi muy xamle ragal yàlla dafa ne mooy alxawfu min aljalili wal amalu biltanzil walqanaatu bilqalil wal istidaadu liyawmi raxil mooy daal ragal yàlla mu màgg mi tey jëfe li ci alquran te doy loolu néew ba noppi di waajal bis pecc li tax ragal yàlla am solo ba tax jaamu yàlla gu ñu yàlla digal rek gàll ko ci moom mooy ragal yàlla moo mën a defar xolu nit moom mooy tere nit ki ba du fen moom mooy tax ba nit ki du rambaaj mooy tax ba nit ki du jëw mbokkum jullitam mooy tax itam ba nit ki du sàcc moo tax itam ba nit ki du lor mbokkum nitam mooy tax itam ba nit ki nekk amiin nekk ku am kóolute ci buy jëflante ay mbokki nitam waaye ragal yàlla mooy tax ba kenn du iñaane kenn kenn du soxore kenn kenn du nangu ku la ger te xam ngeen ne ñu wax yépp ay crime la yoo xam ne yu mag la ay jarima la yu mag yoo xam ne musiba yi baree bari lay jur ci àdduna ak ci alaaxira kon buñu nee ragal yàlla mooy mus la ci yii day wane ne kon loola lu rëy la moo ñu am ragal yàlla kon ki bàyyi ay ay ak ay bon bon diirub bis yi diirub weer yi diirub at yi day may ne ay bu ne moom mi ngi woor am gu mu am solo moom taqwallaahi moomu moo tax ba yàlla dëkkale ko ak julli wa qad aflaha almuminuun alladina hum fi solatihim xaashi'un gis nga alxushu' ñëw na foofu mooy ragal yàlla ñëw na foofu kon lëkkal na ko julli lëkkal na ko ak julli ba tey itam bi muy di wax naan julli dafay tere nit ki muy def lu ñaaw ak lu bon loolu kon mooy signifier ragal yàlla ndax nit ki am ragal yàlla rek mooy bàyyi yu ñaaw ak yu bon kon inna salaata tanha anil fahsha'i munkar dafay firndeel ba léegi relation bi am diggante ragal yàlla ak julli jullit bi war a bàyyi xel na kon buy buy julli la tax ñu digal ko mu julli dëgg dëgg dëgg mooy mu mën a am ragal yàlla ndax mooy samara bi mooy meññan mi asaka itam yàlla lëkkale ko lëkkale na ko ak ragal yàlla wa rahmati wasi'at kulla shay fa sa aktubuha lilladina yattaquun wa yu'tuuna zaka yàlla neen sama yërmande yaatu na pour ñépp waaye ñi ma ko leen nag mooy ñi ragal yàlla ba noppi di génnee azaka kon gis nga ba tey yàlla lëkkale na foofu ragal yàlla ak azaka ragal yàlla mi nga xam ne moom nañu koor di jàngal ak azaka ba tey bu dee ci xaj màkka kayitam daf ne na ngeen yóbbalu te yóbbal bi gën ci yóbbal yi nag mooy ragal yàlla wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa ba ci sax suñ jëflante ci suñ biir daf ñu ciy digal ñu ragal yàlla ragal yàlla solo si moo tax ba yàlla digaloon ko mboolem yonent yi mu yónni yépp yaa ayuha rusulu kulu min at wa amalu saalihan inni bima taamaluuna alim wa inna hadihi ummatukum ummatun wa ana rabbukum fattaquun gis nga ba léegi kon yàlla bi mu jeexal nag mu xamal ne maay seen boroom te li war sama diggante ak yéen mooy ngeen ragal ma ne jàkk yonante bi nga xam ne moom la mujj yónni ne ko yaa ayyuhan nabi ittaqillaaha mboolam julli itam mu digal leen ko yaa ayyuhal ladina amanu ittaqullaaha wa kunu ma saadiqin kon digal na ko yonante yi nga xam ne ñoo gën a foor gën a màgg ñépp digal ko ki nga xam ne mooy seen jiit di muhammad sallallahu alayhi wa sallam digal koy itam mboolem jullit yépp li tax mu leen koy digal moom mooy jaamu yàlla yi ñuy def nga xam ne moo tax yàlla bind ñu jaamu yàlla yooyu yépp bu nit ki amul yàlla du ko nangu ndax yàlla moo ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin gis nga foofu ma la jëfandikoo day mel ne innama bu ni ñu ko xamee ci arab ñun ñëpp bu ko arab waxee mooy la muy wax dong dong la jublu mooy leneen bokkut te yàlla def ne innama yataqabbalu la yàlla ñi muy nangul ñii dong la mooy almuttaquun almuttaquun loolu nag jullit bu ko jàng war ngaa gëstuwaat bu baax a baax nan lay def ba am ragal yàlla boobu ndax yow yàlla dalaa njëkk wax ne dama laa bind ngir nga jàmm nga ne waaw mu ne jaamu googu nag pour mu nangu ko benn charte rek moo mën a am mooy mu ànd ak ragal yàlla loolu moo tax ba borom xam-xam yu bari sax dañ koy lëkkale ak al ixlaas am na sax ñu jàppale benn la taqwallah ak ixlaas am na jàppale sax benn la waaye bu ñu benn itam nuróo nañu jege nañu waaye nañ xam ne moom mooy ruuxul amal moom mooy ruuxul ibadat moom mooy samaratul ibadat loolu moo tax ba yonent yi yàlla yónni woon ci seenu nit lañ daan digal seenu nit mooy ñu ragal yàlla moo tax ci alxuraan ngay jàng yonent yi bari bu ñuy wax ak seen nit ba yàgg fa ñuy jeexale mooy afala tattaquun ala tattaquun fattaqullaha wa atiun yooyu lañuy digle ndax xam nañ ne loolu mooy résultat bi am solo boo xam ne bu ci jàmb eggagul rek la muy def mën naa am amagul njariñ li tax ragal yàlla am solo mooy ki ragal yàlla du parloo ngir am mazhab bay àgg fenn fi du parparloo itam ngir ab tariqa bay àgg fenn fi parce que kooku suy défendre mbaa muy layal la mu nekk mbaa muy wax mbaa muy woo nit ci lim nekk da koy defee ak xikma lay taayal ko ragal yàlla nga xam ne li ko yitteel mooy kiy jariñu jàpp ne daal mu nekk lu baax la ma bëgg cee keneen waaye di ta'assub li salihi ta'ifatin muayyana aw li tariqatin muayyana loolu dafa wuute ak ku ragal ak ak jëfi ragal yàlla dafa wuute ak jëfi ragal yàlla borom xam-xam yi ñu woon ñoo gënoon a wuute daanaka masala boo jël wuute nañ ca waaye fii ñu àgg ñun suñ jamono ji wuute nit ci masala ba boo ko rombee doo ko nuyu wuute nit ci masala ci diine ba di ko saaga mbaa nga ŋàññi ay waajuram mbaa nga ŋàññi ab sëriñam loola moom yàlla taxatut imaam Shaafi'i daan wax ne man day mosuma weranteeg nit mukk ci masala lu dul ne la ma yitteel mooy ne rek a feeñ rek moo xam ci man lay jóge moo xam ci moom lay jógee te sax su ma sañoon même bu jógee ci man du ma xam ne ci man la jógee téere yi mu bind sax daan wax ne su ma sañoon téere nit ñi jariñoo te ñu xam ne sax maa ko bind imaam Shaafi'i foofu la jullit bi war a àgg ci ragal yàlla te mooy sellal ay jëfam ci lépp lu muy def ngir jëm yàlla subhaanahu wa taala ki ragal yàlla du jëfandikoo pouvoir di exploiter koom-koomu réew ngir ak njabootam baa ñu koy dimbali kese waaye tam ku ragal yàlla du def lenn loo xam dafay lor am mbokkam ngir moom mu jariñu yooyu yépp kon la tax muy am mooy ñàkk diplôme boobu nga xam ne moom lañu yàlla bëggal ci weeru koor ba tax mu digal ñu koor ak ni mu mettee koor ak ni mu mettee yàlla da dama leen ko digal ngir nga am benn diplôme tax mooy diplôme bi tudd taqwallah yàlla dafa xam importance bi moo tax ndax xam na ne bu ñëpp ragal yàlla rek jàmm rek ay am ci àdduna bi kenn du soxore kenn kenn du bañ kenn kenn du lor kenn ñëpp ay jariñante ñëpp ay bëggante te kenn sàggan ci joomu jaamu yàlla daga laal kon moom mooy sababu texe yàlla wax na ko wattaqullaha la'allakum tuflihun kon gis nga ci laayab koor daf ne moom dee leen woor la'allakum tattaqun ndax ngeen ragal yàlla fii nag mu ne moom na ngeen ragal yàlla ndax ngeen texe kon demee ne mbir mi escalier la ab escalier la booy jaar mooy da ngay woor mën a àgg ci ragal yàlla boo ragal yàlla nag doog àgg ci ci texe ni ñu koor di jàngale importance ragal yàlla mooy koor dafa metti koor moom ci ñëpp la mett ki sant ña nga ki sant faa la ak ki sant jaa ñëpp ñëpp la mett da ngay xëy bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi yu bari suba ba ngoon loolu lépp nag lenn rek tax nga def ko mooy bëgg loolu ñuy wax ragal yàlla kon war ngaa xool loolu moom mooy lan même bu weeru koor jàllee ko war ngaa lijjanti ba xam waa ragal yàlla mii moom ndax mënu mu ko amee feneen ci fudut koor ah kay am na kay am na yeneen yoo mën a am ragal yàlla yu dul koor bu ko defee nga jéem a góorgóorlu ca yooya kon koor da lay jàngal loolu loolu mooy bind bu njëkk boo xam ne soo ko jàngee ci koor mooy importance su ak solos ragal yàlla ci jullit bi ñaareelu bind boo xam da si koy jàngee ci weeru koor mooy wàccuwaayu sellal suñuy jëf ngir yàlla kese bañ koo bo bañ cee bokkaale ak kenn ki woor dafay bàyyi ay bànneex yu bari te nag daanaka kenn forcé ko ko nag mën naa wéet di ko def te kenn du ko xam waaye mu bàyyi ko ngir jëm yàlla koor kon dafay yar nit ki ci muy sellal ay jëfam ngir jëm yàlla dafay yar bakkan ci muy sellal lépp lu muy def ngir jëm yàlla subhaanahu wa taala ndax ki woor lu mu wéet wéet du tax mu naan mbaa mu lekk ndax xam ne yàlla mi ngi koy bàyyi xel te bu lekkee mbaa mu naan rek ñàkk na te ixlaas moomu nag ixlaas moomu waxoon nañ léegi ne taqwa moom mooy samaratul ibadat waaye ixlaas moom moom mooy ruux gi moom itam yàlla bi mu ñu koy digal moom itam dafa jëfandikoo xarfu xas wa ma umiru la wax digaluma leen lenn lenn lu dul lii ba tey xasra la jëfandikoo foofu illa li ya'budullaha muxlisin ngeen a jàmm yàlla ba noppi di ko sellal sellal day lu am am solo bari waa ne kuy jëf jëf ju rëy ñu di ko yéem te fekk tulul fa yàlla ndax ñàkk sellal moo am ci jëf ja te loolu li koy firndeel mooy xadis boo xam ne imaam muslim génnee na ko ci saxeex jële ko ci abu hurayra mu ne yonente bi sallallahu wasallam nee na bokk na ci ñu yàlla njëkk àtte yowmal qiyaam waa joo xam ne dafa mënoon a jàng alquran lool bañ di ko yéem ak koo xam ne dafa dem ci yoonu yàlla di xeex bañ ray ko ak koo xam ne dafa mënoon sarxe lool bañ di ko yéem bu yowmal qiyaama ñi ñëw taxaw ci kanamu yàlla na ko yàlla fay ñu yàlla na jàngkat bi yow loo def mu ne ko man kat dama mënoon jàng alquran lool ba sax ñu bari xam nañ ma sama baat benn dox ko fu ma yëkkatee nit ñi di daanu yàlla na ko waaye ba ngay jàng man taxuma woon da ngaa jàngoon ngir ñu ne sa baat bu neex bi mbaa sa alxuraan ju rafet ji kon yow amu fi ak fay daal malaaka yi ñoddi leen ko yóbbu safara wal iyaazu billaahi taala loolu mi ngi saxiixu muslim ki dee ci xare ñëw ne yàlla fay ma yàlla nag def mu damaa faatu ci sa yoon ne ko ba ngay xare xare woo ngir man de da doon xare ngir ñu ne diw jàmbaar la loolu moo tax daa tax malaaka yi ne ñoddi leen yóbbu safara ki doon sarxe itam ne yàlla fay ma yàlla na ko loo def mu ne ko dama daan saraxe ba ñëpp di ko mu ne ko saraxewoo ngir man dimbali kenn ngir man da nga joxe kay ngir bëgg boo rombee ci koñ bi ñu doy am fuñ lay teg di la sukkal di la raamal di la tagg di la jay ak bëgg ñu naan diwa mën a joxe rekk moo taxoon ngay def waaye taxuma woon daal dafa malaaka neen yóbbu leen safara loolu daf ñu jàngal kon ne jaamu yàlla yi gën a rëy ci jàmm yàlla yi muy dee ci yoonu yàlla ak jàng alquran ak sarxe ndeke nit mën na koy def te du tax bu ëllëgee mu am ci ak fay loolu nag ku ko xam war ngay def attention bu baax a baax ci li ngay def kon koor gi bul jàpp ne xiif ak mar rek la ba ngoon déedéet am na beneen xadis bi firndeel loolu di wane ne kat rubba sa'imin wa laysa lahu min sawmihi illa al-ju'a wal atash woorkat boo xam ne du am ca koor ga ëllëg xiif ba ak mar ba ñu ko sëñ Tuubaa waxee ci masalikul jinaan fa rubba sa'imin ma'al jamaa laysa lahu fihi siwal majaa xiif dong la cay am ndax la tax mooy dafa manqué ragal yàlla euh, nitu yàlla bu mag bu ñuy wax Abdullahi Tustari dañ ko mës laaj ne ko lan mooy li gën a metti ci bakkan mu ne ragal yàlla mu ne mu ne ixlaas sellal sala sa jëf ba yàlla dong dong tax loolu mooy li gën a diis ci bakkan ndax nee na laysa laha fiha nasib mooy bakkan moom amul benn intérêt ci sellal bakkan moom li mu bëgg moom mooy nay siiw nañ nañ koy wax nañ koy feeñal loolu la bakkan bëgg moo tax mu ne li gën a diis ci bakkan gën a metti ci moom mooy sellal say jëf ngir jëm yàlla kese ndax bakkan amu ci intere moo tax am na xadis boo xam ne imaam ahmad ibnu hanbal génn na ko ci musnad ak abu daawuda ci sunan ak an-nasaa'i ba tey ci sunan jël ko ci yi bu ñëw ammar ibn yaasir mu ne dégg naa ci yonte bi sallallahu alayhi mu ne ab jaam day dana jullil yàlla wala boog dana julli julli koo xam ne duñ ko ca bindal sax genn wàllu li ñuy fay ko julli duñ ko ci bindal sax ceerub la ñuy fay ko julli duñ ko ci bindal sax juróomeelu xaaj duñ ko ci bindal sax juróom dem ba ne duñ ko ci bindal sax fukkeelu julli fukkeelu xaaj ci julli maanaam jullikat ba dëgg-dëgg lañ koy fay moom bu ñu ko xajoon fukki yoon benn ba sax duñ ko ko fay moom kon gis nga julli gi ñu waxoon léegi ne te tanha anil fahsha'i wal munkar ndek nit ki mën ko def ba noppi itam du ko amul benn njariñ lu tax ndax dafa amul al ixlaas dafa amul al ixlaas ixlaas ab safaanam moom mooy njistal saa yu amul rek moom ixlaas saa yu amul rek njistal moom mooy dugg te moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam tuddee woon ashirkul xafi muy bokkaale yàlla gu nëbb jëlee nañ ci abi saïd alxudri yi boo xam ne ahmad nettil na ko mu ne yonente bi sallallahu nee na man day nekkut ne masiixu dajjaal moom laa gën a ragal ci yéen sama ginnaaw déedéet ànd ak nag lu danger la moom masiixu dajaal lu doy waar la te man sànq ay nit waaye nekkut ne moom laa gën a ragal sama ginnaaw ci yéen daal ne li ma gën a ragal sama ginnaaw ci yéen mooy ashirkul xafi mooy bokkaale yàlla gu nëbbu bokkaale yàlla gu ndaw saxaaba yi ne mooy bokkaale yàlla gu ndaw mu ne benn waay ci yéen day jóg di julli di rafetal ak julleem ngir nit ñi koy gis am na ñoo xam ne bu ñuy julli nañ ñuy ak nañ koy teeloo ak nañ koy benn benn la ak nañ koy yàggale nit ña fa nekk rek a tax waaye bu bu ñu wéete di julli moom daanaka dañuy mel ne ginaar koy cof rek ñu bi jàngale ci salaam dañuy mel ne ginaar koy cof rek xam nga ne loolu taxul ñu wax julli moo tax mu ne li ma nga ragal ci yéen moom mooy bokkaale yàlla gu nëbb te mooy di jëf ay jëf yoo xam ne yàlla taxut kon julli la tudd rek moom yonente bi sallallahu alayhi waaye bay ba nga jàpp ne jàmm yàlla yépp lu ci nit mën a def te ba nga koy def mu cee bàyyi xel nit ña nga xam ne xëy na ma ngi koy rafetal ak taaral ngir nit ña xamal ne njëstal dugg na moo xam day woor moo xam day sarxe moo xam day jàng alquran moo xam day def ci yoon yàlla lu mën a xew ba njëstal duggee rek yàlla moom génn na ci jëf ja kon koor dañuy jàngal ne ni ngay woore toog ak ay nit kenn du xam ne da ngaa woor ba tey itam boo dimbalee ay nit ci yoonu yàlla def sa alal ci yoonu yàlla kenn waru koo xam yonte ba muy lim juróom-ñaar ñi nga xam ne yom na xam dañu leen keral ca arash def ne bokk na ca koo xam ne ba muy saraxe ndeyjooram bi moo ko joxe ca càmmoñ bi sax yëgu ko foofu la nëbb mën a yem jullit bi kon lépp lu muy def noonu la war a def kenn kenn kenn waru ca amul yoon bu fekkee yàlla tax muy def kon booy julli koor de lay jàngal ne la ni ngay sellale boo wooree kat ba kenn du ko xam booy julli tam noonu bu ci yàlla boo jàng alxuraan tam noonu booy aji ma kay bu bul aji ngir bëgg turu àllaaji mbaa bëgg ñu ne kii daa am nangam aji rek ngi jëm yàlla booy jëf si alal ci yoonu yàlla itam def ko ngir jëm yàlla sellal aju wër rek ci jaamu yàlla yi waaye même suñu jëf yi sax jëfi adduna yi sax liggéey booy liggéey sax dañ caa war a sellal yamale bu fa mbooloo nekkee ngay liggéey ak bu fa boo fa nekkee yow donc yamale fi nga nekk nga nekk fi yow kese ak bu ñu fa monté ay caméra surveillance yoo xam ne ñu ngi lay surveiller ñu lay xool da nga ko war a yamale def sa liggéey na ko war a defee bu dee jaam yàlla tam nga def ko na ko war a defe te bàyyi xel ne yàlla mi ngi lay gis in lam takun tarahu loolu ku koy bàyyi xel dana dimbali ci bu baax ngay sellal say jëf ak say wax ngir jëm yàlla subhaanahu wa taala kon koor dañuy jàngal njariñul sellal ndax da ngay woor kenn du ko xam nga mën a wéet lekk kenn du ko xam mën a wéet naan kenn du ko xam waaye nga bàyyi ko ngir jëm yàlla li fekk difoo ko li fekk difoo ko euh, koor gu mel ne koorug waa ji sadd ñang dañ ko fekkee muy julli di sëlmal rek di julli sëlmal ñu ne ah waaye yow sëñ bi baax nga di yaa ngi julli rek de mu ne moo ne dama cee boole koor de bu fekkee defoo noonu rek <clears throat> nga def ko ci mboolem jàmm yàlla yépp man nga am yaakaar ci ne yàlla dina ko nangu waaye nga bàyyi xel ne gépp jàmm yàlla gooy def charte ba tax yàlla di ko nangu moom mooy ginnaaw bu dëppook alquran ak sunna ba noppi nga sellal ko wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu ddin ñetteelu bind bi nga xam ne koor dañu koy jàngal mooy koor dañuy jàngal ne ñun kat ndeke am nañ benn force bu nekk suñ biir benn quwwa daaxiliya boo xam ne lu ñu jéem man ko luñ bëgg a bàyyi bàyyi ko luñ bëgg a def def ko ndax noon bi gën a màgg muy bakkan ak bànneex ñun ci koor moom lañuy xeexal ndax dañuy woor bàyyi lekk ànd ak na dañuy gis ñam yu neex waaye duñ ko ñemee laal di bàyyi naan gis ay naan yu neex yu sedd waaye duñ ko ñemee naan ak lu tàng tàng ak lu mu mbóoya mbóoya kon ni nga bàyyee yooyu koor da jàngal yow kat ndeke loo def yaa ko tey te loo mënta bàyyi amut su ko defee ki nga xam ne yàlla ko nattoo woon muy tox nga xam ne mënu koo baax jàpp ne mënu koo baax koor dina na ko ka mën nga koo baax ndax weeru koor ngi bëccëg doo tox kon boo ci jéemoon tàggatu jéem koo baax di ko bàyyi léegi nga bàyyi ko ki yàlla na tooy itam muy naan sàngara ba chronique ci noonu kii jëfandikoo itam am ñollu mbaa yuñ tere moom it buy tàggatu rek jéem koo bàyyi rek xeex ak bakkanam dina ko baax ki nga xam te ne dafay nelaw ba fajar jot ba bët set te du yeewu julli suba moom it noonu koor da ko jàngal ne kat na nga bàyyee lekk ak naan ci weeru koor tàggal sa bopp ba mën koo muñ xëy ba ngoon sa xel du ci dem boo jéemoon tàggat sa bopp noonu da nga yeewu fajar di julli ci ki nay itam ba du def ab dërëmam ci yoonu yàlla koor na ko ni nga xeex ak lekk ak naam ngaa xeex ak sa nay gii bay dépense ci yoonu yàlla ki gaaw a mer noonu ki bëgg ko ko tagg noonu ba ci sax góor gi am ñaari soxna te yamalewu leen sax nga xam ne bakkanam dong la topp ba yamalewu soxna yi sax koor na koy jàngal ne ko soo leen jéemoon a yamale ragal yàlla delloo sam xel di ko man ndax bàyyi nga li gën a jafee te mooy bàyyi lekk ak naan ak jaxasoog say soxna dirub weer ki nga xam ne tam moom yàlla ko nattu muy feesalaan ay film yu baaxut ba ko chronique ci moom it su ko jéemoon a bàyyi dina ko baax ki iñaan noonu ki soxor itam noonu kon koor dañuy jàngal importance u jihaadu nafs te mooy xeex ak bakkan ndax bakkan moom na ko Albusayri waxe woon rek soo ko bàyyee day fetal di wéy rek waaye nag soo ko freiné moom mu freiné wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala xob radaa'i wa in taftimhu yanfatimi soo koy feral rek muy fer te loolu koor dala koy jàngal koor dala koy jàngal te bakkan moomu nag dafa mat a xeexal lool ndax ñeenti noonu yi gën a mag yi alal nit ki bokk ci li gën a mën a yóbbu nit ki safara wala iyaazu billah gën koo mën a waral mbugalum yàlla bakkan moom da caa bokk moo tax benn shaayit nee na tawaqa nafsaka laa taman gawailaha ndax fa nafsu axbathu min sabina sheytaana bakkan dafa yées moo yées sax juróom-ñaar fukki seytaane ndax dafa dëkk ak yow am na wax ju siiw sax joo xam ne ñenn dañ koy tuddi xadis te du mooy aada aduwika adu lazi bayna jan bayka ñu ngi askan yonte bi waaye li gën a wér mooy yonte bi sax waxu ko waaye lu mën a xew mooy maanaam moom dëgg la li gën a nekk sab noon mooy noon bi ci sa biir te mooy sa bakkan lu mën a alak nit la koor nag da lay jàngal ne ni nga xeex moom ci biir weeru koor daal bu weeru koor jàllee itam boo góorgóorlu woon xeex ak moom ci dindi say bon bon léegi mu set te xeex bakkan daa bokk ci tàbbal nit ki aljanna wa amma man xaafa maqaama rabbihi loolu rek doyut waaye wa nahan nafsa anil hawa waaw kay nga doog am àjjana feneen dina tixeel ma waa loolu moo tax abu bakrin siddiq bi ñu fi waaj a jógee muy dénk omar ibnu xataab def na ko li ma lay njëkk a njëkk a njëkk a moytandikuloo en tant que chef d'état en tant que njiit en tant que kilifa guy jiite li ma lay njëkk a njëkk a moytandikuloo mooy sa bakkan sa bakkan loolu ku dellu ci jaami'ul ulumul hikam ko ci fekk loolu moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dénk waxambaane yi bëgg ñu xeex ak seen bakkan ba duñ mooy yàlla mooy yàlla ku jëm ci mbirum sëy mu digg leen koor man istata'a minkumul baa'ata falyatazawwaj kon foofu da nga fi gis ba léegi relation bi am diggante woor ak xeex ak bakkan ku ragal ne daal mënoo téye sa bopp ba doo mooy yàlla ci jigéen ñi del woor wala boog daa njëkk wax ne nangeen ngeen takk soxna la njëkk wax ku am ku mën a takk soxna nga am soxna soo ko mënul nag ndax fa ina loxo kon koor daf ñuy jàngal ne nit ki bu xeex bakkanam mën na koo not ñeenteelu bind bi bu njëkkante waxtu wi ñeenteelu bind bi nga xam ne koor dañu koy jàngal mooy nit ki dafa war di takkaayoo muñ muñ itam daa bokk ci jikko yu ëpp solo bokk ci jikko yu gën a màgg bàyyi gi ngay bàyyi lekk ak naan suba ba ngoon muñ ko bàyyi mboolem bànneex yi bàyyi sax ab xuloo xeex ci weeru koor ni nga muñee yooyu boobu jéem a muñ yeneen itam di nga ko man am na xadis bu gudd boo xam ne ibnu xuzayma nettali na ko ci as-sahih xadis boobu sax xëy na borom xam-xam xadis yi ñu ngi ciy wax ay wax ci isnaad bi waaye daa ñëw ci xadis ba ne weeru koor mooy shahru euh, shahru weeru muñ noonu ko sam tuddee daana wa sabru thawaabuhu aljanna muñ moom ak fayam mooy aljanna rek kon jullit bi bëgg a texe faaw mu jéem a tàggat boppam ci muñ ñetti xeeti muñ yépp muñ ci ay balaa bu ko dalee muy ay musiba muñ ci ay xéewal bu ca nekkee ba da ca jaamu yàlla waaye muñ tam ci buy jaamu yàlla coono yi jaam bi daa war a muñ ci intérêt yi ba du wor muñ ba du nangu sax ku ko ger muñ ba du lekk riba muñ ba du wax lu amut muñ itam ba du carte bari na ay musiba yoo xam ne nit ak ciy dugg te la ko waral mooy ñàkk muñ am loo bëgg rek te mënoo ko am amoo jàmm muñoo loolu nga dugg ci di ger di wor di wax loo du def mu yëpp di ay bàkkaar nga boole ko ñaar mooy ñàkk ba na boole ko ci ay bàkkaar kon koo dalee jàngal ni nga bàyyee lekk ak naan soo jéemoon tàggatu ci bàyyi wor bàyyi ger bàyyi jëw bàyyi nangam di nga ko man kon muñ ci bàkkaar yi muñ tam ci balaa yi ndax ku dund ci àdduna faaw nga yàlla di rek ay natt rawatina bu fekkee ab jullit nga waaye yonent bi sallallahu li mu daan mooy képp ko am balaa na ko muñ te tax ndax yàlla fay la aljana am na seen soxna soo xam ne bi muy daanu ay rab jinn di ko sadd ba mu ñëw ci yonent bi ko ñaanal ma yonent dana ko su la neexee da nga muñ boo faatoo dem na su la neexee nag ma ñaanal la nga wér gis nga moom ni mu daan ni mu daan orienté nit ñi ci ñiy muñ soxna si na ko kon naa muñ waaye nag nag ma ñaanal kon ba bu ma daanatee ay rab bu ma xaawi sama sama sama sama samay awra bu ma fenn sama bu ma tas samay sér am na itam xadis boo xam ne al Buxaari génnee na ko muy xadis xudsi yi mu ne yonent bi sallallahu alayhi nee na yàlla nee na saa yu ma nettoo sama jaam bi ci ay bëtam ci ñaari bëtam mooy ku gumba mu muñ fa laxul janna képp ku yàlla natoo nga gumba nga muñ am nga aljanna dafa tudd foofu gumba rek waaye natt bu la yàlla teg nga muñ ko rek xamal ne yàlla moom du sànq jëfi kuy muñ innama yuwaffa sabirun ajrahum bi ghayri xisaab da koy jóor yoolu kuy muñ da koy jóor te du ko compter du ko natt du ko peese day bari lool lool lool kon ko daf ñuy jàngal ne dañoo war muñ ndax adduna ko fiy dund te doo muñ ci coono ngay dëkk ci coono rek rek rek ngay dëkk ndax benn ay musiba dina la dal yoo xam doo ci mën dara soo muñut ci ñaxtu ngay dëkk te doo ko mën a faj wala nga ñàkk loo munta am soo muñut ba tey ci ñeetaate rek ngay dëkk ak stress ba tey te doo tax nga am loola moo tax yàlla ne istainu bis sabri was sala si nga jiital muñ sax la jiital doo ko wax as sala ndax julli sax boo muñut doo ko man moo tax istaino bi sabri wa salaa di leen dimbandikoo muñ ndax mooy moo leen génn ci yenn situation yi mooy régler yenn problème yi kon loolu koor dañ koy jàngal juróomeelu bind boo xam ne koor dañu koy jàngal mooy lislaam dañu jàngal ne moom dafa bëgg organise mbir lislaam bëggut jëfi ashwa yi mu jëfi làmbatu ak jëfi euh, talax talax lislaam bëggut loolu l'islam li mu bëgg mooy lépp lu nit ki def mu xereña ko ba noppi teg ko ci yoon organiser ko organise ko loolu moo tax sax jaamu yàlla yi muy digal yépp mu wutal ko waxtu bu ko neexee mën na ne rek yow daal jullit bi bis yu la neex mën nga ko woor ci at mi waaye ngir bëgg ñu nosu tax na ba mu sàkk wenn weer na di leen ko àndandoo yéen ñëpp di ko woorandoo nga xam ne jullit bi nekk Afrique ak ka nekk Asie ak ka nekk Amérique ñëpp koy woorandoo kon lislaam mi ngi jàngal foofu organisation waxtu xëdd mu wutal ko waxtu waxtu dog mu wutal ko waxtu te jaamu yàlla yépp noonu la deme ah julli da ko wutal waxtu maanaam moo ñu ne kitaaban maquta azaka mu wutal ko waxtu waatu xaq yoma xasaadi aj màkk mu wutal ko waxtu alxajju ashhurul maalumaat mboolem xeetu jàmm yàlla yépp yàlla du ko wutal ay waxtu ngir bëgg ñun tam suñuy mbir ñu koy organiser loolu tam koor dañu koy jàngal koor dañu koy jàngal kon organisation boobu nga xam ne moom ñun lislaam jàngal ci mboolem jaamu yàlla yépp yooyu dañ ko war di pratiquer di ko appliquer ci mboolem ñuy jëflante buñ joxee nit ki rendez-vous bis sàngam heure sàngam nañ fexe ba lu metti metti metti bis boobu ak heure boobee ñu def lañ waxoon waaye jullit yi seen manque d'organisation ak ñàkk fonk waxtu tax na ba dañuy wax rek di sànne dañuy wax rek di sànne te loolu bokkut ak melow jullit loolu ci melow naafeq la bokk koo xam ne isa waade axlafa loolu moom ci jikkoy naafeq la bokk kon loolu ko dañuy jàngal ne jullit dafa war di organiser ay biram ni nga xamee ne bu dog jotee tey loo mën a jàpp daanaka da nga koy bàyyee ba dog ba noppi leneen looy def itam noonu la war a demee bu julli jotee noonu aj màkka boo amee alal nga bañ koo yeexe azaka bu jotee noonu boo amee nit rendez-vous noonu soo diggee nit dara noonu soo waree dépassé alal si yoon yoonu yàlla noonu boo waree jàng alxuraan noonu lépp loo war a def nga def ko ci saa dañ daan wax ne ñu baax bu dañ daan wax ne kun ibni waxtik ku nim ni waxti ko mooy nekkal sa doomu jamono mooy foo toll rek la nga war def ne kon loolu koor dañ koy jàngal ba ci étudiant bi jàng sax war na ay leçon mu koy teel a ci ci ba mu jotee ba ñu bàyyi rek ba examen des ñaari ay bis mbaa weer mu doog commencé bëgg a jarandoo matière ci kanamam loolu bokkut ak njàngalam lislaam bokkut ak njàngalam lislaam juróom-benn la point boo xam ne koor dañ koy jàngal mooy koor dañuy jàngal ne jamono yi ak bërëb yi am na ay gënaante yoo xam ne yàlla moo ko def ci seen biir ndax weeru koor bu ñu laa am na guddi goo xam ne moo gën junniy weer da xam ne kon ndeke guddi yi yëpp yemuñu bu ñu laa weer woo xam ne ku ko woor xufira lahu ma taqaddama min zanbi nga xam ne kon weer yëpp yemuñu bu ñu laa yàlla kat ak i malaakam dañuy julli ca ñay xëdd nga xam ne kon ndeke lekk njël ci waxtu koor tudde ko xëdd bokkut ak rek weneen weer nga yeewu njël rek di lekk bokkuñu buñ ne laa woor yow ma arafa ku ko def ñu jëgale sa bàkkaari at ma nga weesu ak may ñëw da xam ne bis boobu am na lu mu jagoo yenn bis yi amuñu ko ñu ne la ashura tam nga woor ko dañuy jëgal sa bàkkaari at ma weesu ba tey nga xam ne bis yëmuñu jàkkee Makka ñu ne boo fa jullee benn rakka da ngay am tiyaaba ku julli téeméeri junni rakka ci feneen fu dul moom kon ba tey place yi yëmuñu ba ci yonente sax tilka rusulu faddalnaa ba'dahum 'alaa ba'din la yàlla wax da leen a gën a la si ñoom sax yëmuñu ñoom yonente yi alayhimu wa wassalaam kon foofu koor dañuy jàngal ne dañuy jàngal yàlla dafa bari ay ngëneel waaye def ay ngëneelam ci bis yi def ko ci jamono yi def ko sax ci nit ñi loolu nag julli bi yow boo xamee lim lay lim lim lay lim lay lim lay jariñ mooy ngay fexe di màngo yooyu gaaw di ci profité bu ñëwee bu ñu laa guddi gi moo ko junni weer nga fexe ba guddi ga moom même bu doon ñaari la naa koy ma fexe ba du ma raw bu ñu laa jumaa ji boo fa jullee benn rakka da nga am teewee ko julli junni euh, téeméer junni rakka noo mën a def ba dem julli ji fa na nga ko def kon loolu la koor di jàngale day ba ne valeur yi am ci jamono yi ak ci place yi te lépp di nga nelul yàlla subhanahu wa taala te loolu ay nafaxaat la yoo xam ne yàlla da koy tuur jaam ñi léeg-léeg ci mbaaxam ak ci yërmandeem moom la yonte sax doon doon wax fii ma maana ala inna li rabbikum fi ayaami dahrikum la nafaxaat ala fataaradu laha yàlla am na jamono joo xam dafay tëbb ay mayam ay mbaaxam di ko sotti na ngeen ciy kon jullit bi wut di sàggane yooyu koori ngàtte nga yooyu ak bis yu baax yooyu ak place yi nga xam dafa baax a jëf ay jaamu yàlla jullit booru koy sàggan ndax dund gi dafa gàtt dund gi li nga soxla ci aw yiw ëllëg dund gi mënu koo matale kon boo mënee fexe ba am ay jëf yoo xam dañ koy ful nga def benn jëf rek ñu ful ko lu bari loo ko mën nga góorgóorlu ci loolu koor dañ koy jàngal waaye tam nag jaamu yàlla yi ni mu amee solo ci bis yu mel noonu ak place yu mel noonu lan la mooy yàlla rëyee te loolu borom xam-xam yi daanaka xaw nañ ci dëppoo ne weeru mel ne weeru koor boo ci jaamoo yàlla ni muy koy fulee ba tey boo ci mooyee yàlla noonu la bàkkaar bi gën a rëyee kon jàmbi na ne bàyyi xel yenn place yi boo gisee màkka xorom ba yàlla yoo wax ne képp ku fiy dugg di jalgate dinaa ko mosal sama mbugal place baa tax place baa tax kon loolu koor da koy jàngale juróom mbenneelu point wala juróom ñaareelu point bi nga xam ne koor dañu koy jàngal ba tey mooy dafay jàngale ne nit ki saa yu juumee ba def njuumte da ko war a corriger ci saa si léeg-léeg nga gis ñaar ñu am problème fekk la ko waral mooy dañoo am njuumte bu ndaw te corriger wuñ ko ba njuumte bu mujj màgg jur ay njuumte yeneen wala ay mafahim yeneen rawatina sax ñaari way dencante léeg-léeg nit ak soxnaam am ay juyoo yu mag benn bis rek ñu am problème bu mag ba xaw a jàppante te la ko waral moom mooy dañoo am njuumte bu ndaw bu amoon corriger wuñ ko beneen njuumte bu ñëw tegu ca kawam corriger ko ñu dema dem nag ba dañu xëy xëy rek kenn daal di expressé daal daal infiyaar ci kaw morom ci koor nag daf ñuy jàngal ne njuumte boo ko defee da nga ko a corriger ci saa si loolu fi ñu ko koor di jàngale mooy ci mazhabu Maalik da ngay wax ne la boo juumee ba lekk mbaa nga naan mbaa nga def li doog koor da ngay woor ab bis fay bis boobee da ngay continuer ba nag fay bu fekkee da nga doog te ko tey nag moom dañuy alamaan da ngay woor ñaari weer yu dagaloo mbaa nga lele juróom-benn fukki miskin kon ak jaamu yàlla nga doon def def ci njuumte ñu tegal la yeneen jaamu yàlla yu gën a bari ngir nga corriger ko njuumte bi booy julli itam nga yokk mbaa nga wàññi da ngay sujjóot qabla wa salaam wala ba'da salaam loola di firi xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko Abu Zar waxoon na Abu Zar na ko ittaqillaha haythuma kunt wattaba'il hasanati sayyi'ata tamhuha wa xaaliqin naasi bi xuluqin hasan dee ragal yàlla foo mën a nekk tey itam saa yoo defee ab sayi ah muy lu ñaaw lu bon gaaw gaawal def lu baax gaaw tamxuha moo koy effacé day mel ne gomm soo bindee ba noppi te nga bind nekk njum da nga effacé kon koor kafaara yi ñu lay sant ak boo dogee te te yoo ko ñu ne da ngay fay bis yooyu koor da bëgg a jàngal ne même boo defee njum te feneen fu lu ci weeru koor war ngaa def leneen loo ko remplacer am na kilifa gu mag ku dëkk ci Touba goo xam su ma ko waxoon fii ñu ba ko xam. benn taalibeem bi mu toogee ci bérébam ba bis mu juum ba wax lu niroo ko saaga def na ko mbubb mi nga soloon bi ngay saaga képp day demal nga summi ko dem ca marché ba jaay ko sarxe njëg ga soo ñëwee dem ca garab gee def istighfar téeméer yoon wala soo ko mënut bay boo nga dem ma dem kafaara la mu ngi koy jàngale saa yoo defee njuumte war ngaa gaaw corriger ko comme ni ko koor di jàngalee te alxuraan moo ko njëkk a wax innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat boo defee lu bon gaawal def lu baax koor dañ koy jàngal kon kon boo juumoon tey jii ba xaw a yéex a julli waxtu julli góorgóorlu ba ba jullee ba dem nga teg ca ñaari rakkaa naafila ngir effacer bàkkaar boobu nga defoon boo juumee ba saaga nit góorgóorlu ba dem feneen tagg ko fa mbaa nga jéggalu ko mbaa nga defal ko lu baax ngir ko sa njuumte boobee boo juumee ba di jàng ba échec ci benn matière ba jàlloo ca góor góorgóorlul ba yeneen matière nga fexe caa am na yu baax ndax mën laa jàllale boo juumee ba say bët xool lu xaraam mbaa soo làmmiñ tudd lu xaraam góor góorgóorlul ba def leneen ca làmmiñ wa mbaa ca bët ya ngir mën a ko suñ juumte yooyu loolu kon dañ koy jàngal pour tënk juróom-ñetteelu tomb boo xam ne koor dañ koy jàngal mooy dañu jàngal ne jullit yi dañoo war a bennoo boole seen bopp yàlla dig na ko ci alxuraan ci ay béréb yu bari ci ñuy bennoo digal gi ñu digal ñu woorandoo wenn weer wu tudd ramadaan loolu ab joxañ la bu ajjuma jotee ñu yebal ñu dem ca jumaa ja ñun ñëpp loolu ba tey ab joxañ la julli juróom ñu digal ñu dem ci jàkka ji ñun loolu beneen joxañ la xaj màkk ñu def ko ci benn place ñun ñëpp julli ayit ci benn place lépp ay joxañ la yu ne yu joxañ ne dañoo war di mànkoo di xàccandoo di doorandoo di bennoo te bañ def safaan ba te mooy féewooloo ndax suñ ko defee dañuy néew doole wala tanaza'u fa tafshalu wa tazhaba rihukum kon jullit ak mbokkum jullitam ni ko doon ni ko ni ko doon jàngalee mooy kal bunyaan la war a doon dañoo war a ràbbaloo comme ni ay birig ci miir di ràbbaloo yashuddu ba'duhum ba'da kon loolu weeru koor dañu koy jàngal ndax digal gi ñu digal ñuy woorandoo wenn weer ñi ñëpp bokk heure bu ñuy dog te mooy waxtu timis di bokk heure bu ñuy bàyyi lekk loolu ab joxañ la kon loolu war nañ ci bàyyi xel xam naa ma tënk kon ndax fukki minute nee nañ moo des ci waxtu wi waaw bokk na ci tomb yi nga xam ne euh, koor dañu koy jàngal mooy lislaam bëggul kuy ëppal ci diineem gis nga yàlla li ma digal yàlla li ma digal dafa mel ni ab bi bis bu ëppee tuuti du ubbi buntu ba bu manqué itam du ubbi loolu fan lañ ko koor di jàngale mooy liñ tudd al wisaal bi ko saxaaba di def ba yonte sax moom dégg ko daf ne daf leen ko tere nee na bu leen def wisaal de ku woor ba dog jot dogal loolu mooy sama sunna ba mu ko waxee saxaaba yi ne ko ah, yow kat da koy def yow da ngay def wisaal yow mu ne leen man kat bokkuma ak yéen ndax man yàlla daf may leel di ma màndal xadis boo xam ne Buxaari ñëpp génne nañ ko am na at boo xam ne dafa jokkale kooram moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga ne yonent bi am na ay jagle yoo xam ne moom nag la ko yàlla jagleel dafa jokkale kooram dugut saxaaba yi di ko topp ko ca bis ba ca topp mu jokkalewaat ko dogut saxaaba yi topp ko ca mu jokkalewaat ko dogut ba ca ngoon sa weeroo feeñ mu daana bu weeru continué woon feeñut day damay jokkale rek jokkale ba ma xam ne du ngeen seen moroom du ma seen ba seen moroom la ma ko jàngale mooy jullit bi dafa am lu ko yàlla digal te mooy koor mi ngi tàmbalee waxtu fajar ba bu jant soo bu jant soo ne la ma digal mooy lekkal wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad ba ne man man xiifuma maruma kon boo doog jot du ma doog naa ko ba suba ni nga koy defee ci koor tam bu ko def ci julli yàlla du la wax ñeenti raaka nga naa julli juróom ndax damaa sawar mbaa yàlla na jàngal Faatiha benn nga ne ah Faatiha kay ni mu baaxee man ak ni ma ko mokkale naa ko jàng ñett yoon ci julli gi lislaam dafa bëgg lépp lu diggal nga yam ca wala lépp loo yokk itam na yokk ba am cosaan na yokk ba am cosaan loolu koor dañu koy jàngal juróom-ñeenteel boo xam ne bokk na ci bind yi ko di jàngal mooy ñu xam metit wi nekk ci xiif waaye xam xéewal gi nekk ci lekk ak naan ndax am na ñoo xam ne yàlla mën na leen jamono ba bu dul woon koora mën naa am duñ yëg metitu xiif duñ yëg itam metitu mar waaye boo wooree ni ngay xiif ni ngay mar ak bu nee ba dog jot ni ko sama waxee li soo amee farxataane su boo demee ba dog des ñetti minutes ñeent des ba dog jot ba ngay dog ni ngay bëgge ci xéewal ya loolu bu ci sa xel demee nga bàyyi xel ñi nga xam ne xëy na bu ñu añee tey duñu reer mbaa bu ñu reeree duñu añ kon da man mën da nga leen dimbali bu baax nga bàyyi xel itam yàlla ni mu soññee ci def sa alal ci yoon yàlla ak jox ñam ko xiif kon loolu koor dañu koy jàngal loolu moo tax am ci xadis boo xam ne yonent sam nee na képp ku dox ndogu ku woor am na tuyaabay koor gataru yàqu ci tuyaabay moom moo waroon dara loolu lépp mi ngi ñuy soññ ci ñuy geesu ñu néew doole ba ci muurum koor sax boo wooree ba wooree sax mu ne joxal muurum koor ñi nga xam dañoo néew doole ba bisu koré bi nga xam ne bisu feet la ñëpp dañoo toog seen kër bég ñu mën a duñ duñ duñ gën di laaj di yalwaane kon loolu koor dañu koy jàngale ba tey waaw fukkeelu bind boo xam ne koor dañu koy jàngal moo daf ñu jàngal ne lu baax nekk du doy bu kenn am lu baax ba di ko yéem ni ko Sëñ Tuubaa dénkaane woon mag ñi lu baax du doy ne woon na euh, ñetti dara ñetti dara loon dénkaane ne alaaxira dara du fa doy ci lu baax waaye dara lu bon tam ëpp na faa yóbbu yàlla seen borom itam ku xam ci moom dara lu muy tere doo ci def dara ndax azizu la di muntaqim te saa yu xàccee ab yaram ba jëme ko ci ab jaamam kenn sañ caa jàpp jullit bi daa war a xam ne lu baax du doy bul def ak jaamu yàlla mukk ba mu rëy ci yow ba nga di ko yéem te weeru koor da jàngal loolu yow yaa ngi woor weeru koor boole xiif ak mar ñu ne déete waaye ñu ne la moo ne boo doon jàng alxuraan lay gën a baax nga woor ba dog ñu ne la moo ne boo ci booloon taraaweex de julli taraaweex lu bari ay ngëneel la nga ne déet ñu ne la am na guddi gu ci nekk goo xam ne moo gën junni weer boo ko boo ko taxawoon day te guddi googu ci fukki fan yi mujj lay nekk dee ko dee ko ca dàq kon fukki fan yëpp da war di ko làmb di ko ci ba war a ñu ne la boo génnee murum koor day dana gën a baaxal sa koor gi nga ne ah ñu ne la xëdd xëdd itam lu am njariñ la ñam mu barke la boo xam ne at-ta'amul mubaarak la ko alxadaawul mubaarak la ko yéen tudde wax ne yàlla dafay julli ci ñuy xëdd kon yooyu ay jaamu yàlla yoo xam ne ci weeru koor lay am lu mel ne umra yonent bi nee na képp ku umra ci weeru koor dafa mel dafa aj ànd ak man kon loolu dañ ci war a jàng yow jullit bi mooy ndeke kon lu baax du doy kon ndeke weeru koor rek war ko doyut ndax su fekkoon lu baax dina doy koor gi nga xam ne yàlla nee na man yàlla maa koy fayal sama bopp wax ne sàkk naa ab buntu ci àjjana bu tudd rayyaan boo xam ne ñee woor rek ñoo fa daan tàbbi bu fekkoon lu baax dina doy kon boo weeree weeru boo wooree weeru koor dong mën nga caa yam waaye teew ñu ne la deel naafila deel jàng alquran deel jàkk laylatul qadr boo ma nee umra ji deel umra ji génneel murum koor deel saraxe yépp ci biir weeru koor kon sey julli lu mu bari bari bu ko yéem koo dala koy jàngal li nga xaji màkk lu mu bari bari bu ko yéem li nga omra lu mu bari bari bu ko yéem li nga sarax ay nit mbaa nga tabax ko ci ay daara mbaa nga tabax ko ci école mbaa ci jàkka lu mu bari bari bu ko yéem lu bari bari bu ko yéem ndax gannaaw gannaaw ki faatu ci yoonu yàlla nga xam ne daanaka jaamu yàlla goo xam ne ñu ko féete koo bariwul kooku yàlla yonte sax nee na moom moo gën a bëgg dellusi ci àddina ngir bëgg ñu raar ko ci yoonu yàlla euh, mu faatuwaat kon keneen mënut a wax keneen mënut a wax kon lu baax du doy loolu koor dañu koy jàngal koor dañuy jàngal tam fukkeelu bind bi ak benn wala fukkeelu benn ñaar dañuy jàngal ne euh, mooy yàlla yi dañ koo war di xeex nag loolu fi ñu ko koor di jàngale mooy yonente bi sallallahu alayhi bi mu naan ku woor ci yéen am ku ñëw di ko cokkaas di ko tàppaas bëgg a xuloo moom baa bu xeex bëgg a xeex moom na ko wax na ko inni saim ñaari yoon na man damaa woor man lu ma xuloo damaa woor loolu lañ tey dégg mooy koor ni mu lay fegale ba doo xuloo doo xeex noonu la la yeneen jaamu yàlla yo tam war a fegale xuloo xeex war la ko fegale yeneen mooy yàlla yépp comme jaam yàlla mooy mooy yàlla gu ñëw rek mooy yàlla gu ñëw war ngaa am loo ko défendre loo ko protéger ba du agsi ci yow loolu koor dañ koy jàngal kon loolu ay bind la yoo xam ne yépp mas ko jàng ci école bii tudd weeru koor bi ci mujj itam moom mooy sàmm ay cër ni ngay sàmme say cër nga xam ne yonte sa daa wax ne man lam yada qawla duuri wal amala bi fa laysa lillahi xaaja fi an yada taamahu wa sharaaba koo xam ne bàyyiwut wax ju ñaaw ak di ko def ci weeru koor yàlla amul soxla ci xiifam boobee ak maram googee foofu da nga war a jànge ne kon def lu baax dong dong dong doyut waaye dañ caa war a booy nag bàyyi ay bàkkaar ndax def li yàlla digal dong moom doyut dañ caa war a boole di bàyyi li yàlla tere suñu maam aadama li ko alag mooy dañ ko am euh, wala bokk li ko yóbbee musiba nattu ba mooy dañ ko tere woon mu def bu lekk mu lekk nga bàyyi xel ne aadama gannaaw ab yonante la te moom mooy mbindeef mi yàlla njëkk a sàkk moom mooy tooñ yàlla yàlla de ko mbugale lii kon keneen moom mu ta kon koor dafay jàngal nit ki daa war a sàmm ay cëram booy jaamu yàlla itam day sàmm ay cër waaye di jaamu yàlla di julli lu bari di woor di jàng alxuraan te foo toll yaa ngi jëw nit ñi foo toll yaa ngi rambaaj foo toll yaa ngi iñaana ay nit foo toll yaa ngi lor nit ñi sa làmmiñ mbaaj say jëf loolu ëpp nay def loolu day yàq ay jàmm yàlla loolu day yàq ay jàmm yàlla kon bind yi lañu waajaloon mel na ne waxtu wi jege na te du ñàkk xëy na am ay laaj yoo xam ne dana ñëw ci biir waxtaan wi euh, mooy li ñu waajaloon mu aju ci weeru koor dañuy jàngal muy ay bind yoo xam ne ni ma ko waxe woon jullit bi mën na ci xalaat sax yeneen yoo xam ne bokkut ak yi ñu wax ay bind bind bind yu bari yoo xam ne bokkut ak yi ñu wax nit ki mën na ko cee xalaate waaye yemul rek ci weeru koor yen yeneen jaamu yàlla goo dugg ak jële ay bind yoo mën a jariñoo ci leneen kon jullit yàlla koo bind may ko am xel bëgg muy xalaat yàlla dafa bëgg jullit bi di xalaat yëfandu ko am xelal wax ne dama bind doomu aadama ba noppi hëre naahu sabil dama ko wan yoon may ko xel dama ko woon yoon may ko xel li am nag mooy imma shakina wa imma kafura mooy benn mu jëfandikoo xel mi maam bañ koo jëfandikoo rek kon julli bi lépp loo xam ne xew na war na caa jële ab bind bu mu mën a yóbbaloo te bañ a yem rek ci weeru koor ñëw mu weer woor ba weeru jeex rek mu dellu ci oman yi nam ba weeru koor ñëwaat déwén loolu taxul ñuy wax koor yàlla yàlla may ñu dégg ak topp te nangul ñu may ñuy fekk weeru koor at yu bari te yàlla nangul mboolem jaamu yàlla yépp te musal ñu ci mboolem rëcc rëcc yépp lépp lu dëng ci wax ji ñoo ngi koy jégglu lu ci jub ci yàlla la subhaanahu wa taala jëlwaa di sant bu baax a baax waa mu assasa bi ak uh, mbooleem ñi koy taxawee ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Mouhamed Diagne ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ngërëm loo xam ne am na tàmbali waaye amut amukaay ci thème bu am solo bi nga xam ne tànn tànn nañ la ko euh, te jàpp nañ ne képp koo xam ne doon na ko teewlu rek yaakaar naa ne jëlee na ci tey ay njariñ yu bari ay bind ci ramadan ni ñu ko waxee woon kon yàlla na leen suñu borom defal kattan defal la tawfeex ba sa yéene ji nga am ci liggéeyal xam-xam suñu borom defal la ko xam naa euh, waxtaan wi Euh, boo xoolee dana jàll ci ay rajo ak site internet yu bëree bëri boo xoolee ci diggante Daaru Muuti ak Touba rajo yi fi nekk yëpp mën nañu wax ne da ko jàllale rajo bii di rajo Daaru Muuti en direct la ko am na benn rajo boo xam ne ñaaxeen la nekk it moom en direct la ko euh, am na rajo bu ñuy wax Benno FM 17h lay teg waxtaan wi ku ko bëgg a topp Lamfal FM ci guddi gi la koy teg Sik FM 23h. Ngaye FM moom moom it ci guddi gi euh, RTS dana ko teg 10 heures Walf dana ko teg ci guddi gi Sud FM dara Mouti am direct la koy def dana ko tegaat itam 14 heures Ñaaxeen FM it en direct la koy def Bawal Média en direct la koy def di ko tegaat ci guddi gi bu ñu xoolee ci wàllu. Euh, yeneen rajo yi itam naka noonu am na rajo bu ñuy wax jant bi FM moom itam dana ko teg sur heure ku bëgg a topp euh, tubaa Vision bi ngeen gis nii Touba Vision en direct la ko doon def en direct la ci doon jàll. naka noonu itam bu dee benn télévision bu ñuy wax Touba Monde bi mu nekk Italie en direct la doon jàllale waxtaan wi am na benn rajo it boo xam ne rajo bu nekk ci internet bi boo xam ne Italie la nag ñu koy wax xasida online moom it en direct la doon jàllale waxtaan wi. naka noonu siti yi nga xam ne ñoo koy jàllale it gannaaw bi euh, cheikh ibrahima fall point com euh, alxadimiya youtube ku ko ku fa ku fa duggoon en direct la doon jàllale naka noonu timis actu it en direct la ko doon la doon jàllale waxtaan wi naka doon Touba TV moom 23 vingt 23 23h30 moom lay teg waxtaan wi bu dee ci whatsapp yi itam am nañ lu toll ci fukki groupe ak ñett yoo xam ni yi waxtaan wi dañ koy tasaare ci biir partage ko di ko jàllale képp koo xam ne bëgg ngaa dugg ci groupe yooyu it da ngay composé numéro yi 77 446 84 22 77 446 84 22 77 459 13 83 77 459 13 83 loolu mooy groupe yi nga xam ne ñoom dañ koy jàllale waxtaan wi nga xam ne groupe yu am solo la yoo xam ne toll ci fukki groupe ak yoo xam ne dañ ko jàllale kon sëriñ bi ñu lay sant di la gërëm xam naa waxtaan wi am na solo sëñ oustaz boo gën a ñëw ci laaj yi nga xam ne mm. moo aju ci biir waxtaan wi mm. boo ko defee xam naa li des waxtu yu ñu jàllale ko noonu insha allah taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru koor wu tedd bi di leen ziar sëñ Mouhamed Diagne ci turu muassasatu wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant bu baax ci tomb bii nga xam ne moom nga ñu jàngal te mooy ramadan yu àllimu na ay bind yu bees saq yoo xamante ni dañ koo jële ci weeru koor ñu ñaan yàlla ma guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyil ak sam xel muassasa bi yëpp sant nañ la gërëm la waxtaan wi teewlu gu ko bokk yi teewlu tax na laaj firndeel na ko doon ci xatu waxtu wi tax na ñu segg ci benn rek wala ñaar ndax waxtu wi moo xat lool ki dafay jàngal mu ni dafa laaj mu ni koor nag lu euh, maanaam la ñuy defaral hmm. suñuy bakkan koor hmm. naka la ñuy defarale suñuy bakkan hmm. nu ñuy def itam sax ci lim nu lim def ci noonu ba bu koor gi jeexee duñ fexe ba loolu génnaat ci noonu euh, jërëjëf waaw koor da ni muy defaree suñuy bakkan moom mooy euh, ni ko yonte bi sallallahu alayhi jàngalee moom koor ñu jëfe ko noonu te mooy wooral suñu ay cër yëpp wooral suñu ay cër yëpp jàpp ne itam weeru koor weeru formation la rek day mel ne dañu nekk ci école daal diplôme bu ñu ko jëlee nag dañoo war a liggéey après bu ñu amee diplôme ba noppi kon bu ñu jàpp ne weeru koor benn période la boo xam ne ci la war a jaamu yàlla moom kese mbaa ci moom rek la ñu war a war a def ngi mel ne ku a daal dem a def ba noppi doo dugg ci match bi kon weeru ko na nga jàppe weeru woo xam ne la su weeru jàllee nag ñu doo dugg ci match bi ba fukki weer ak benn li yàlla digle tey bàyyi lim tere loolu rek bu ñu ko defee moom mooy tax ba koor li mu ci ñun sax ci ñun jërëjëf mbokk mi day wax mu ni koor lan lay jàngal woy woomal ci woy néew doole yi ban bind lañ leen ci jàngal waaw foofu itam eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale na ko waa këram nee ñu moom ku tabe woon la lool waaye nag mi daan gën tabe ci bu weeru ko ñëwee kon way woomal li lislaam sàkku ci moom su ko mënee mooy muy dimbali ñi néew doole jamono ju nekk waaye rawatina weeru koor comme ni ko yontu daan defee na weeru koor boo gisee ñu naan la boo dogalee ko am nga tuyaaba ji doon na jam am lañ ci jublu moom mooy bëgg nga di dimbali kii néew doole dogal ko woor waxuñu rek nga jox ko tàndarma weeru koor ñoo nga jënd ñaari kilo tàndarma jox nit yam ca tàndarma nga seetu dund dañuy bëgg ku ko man ya ñuy dundee muy ceeb ak diw ak ya cee ànd nga koy dimbale say mbokk jullit yàlla tax xam ne weer wi loo ci def ci lu baax dañ koy ful loo ci def ci lu baax dañ koy yokk kon def lu baax dimbali nit jox ko ñam jamono jëpp la baax waaye ci weer ko la rawati loolu moo tax ba yonent bi daan def bu weer ko ñëwee moom mu gën a yokk li muy joxe gën a tabe lool te loolu waa këram ñoo ko ko seereel kon loolu mooy li lisaan déggal ki woomal ci ki ñàkk ci weeru koor jërëjëf hmm. jërëjëf sëñ Mouhamadou Diagne laaj yi des na waaye waxtu wi moo mel ni moo xaw a xat ba tax na ñu ngi lay sant di la gërëm suba insha allahu taala sëriñ xaadim bu sa imaam moom la ñuy dalal ci jataay bi moo ànd ak ñun di sant bokk yi nga xamante ni itam ñu ngi teewlu waxtaan wi ak bokk yi nga xam ni waxtaan wi bëgg nañ koo teewlu rajo yi nekk diggante Darou Moukhty ak tubaay yépp muy rajo Darou Moukhty FM en direct la koy def rajo yi nekk diggante Touba ak Darou Moukhty yépp itam dañ koy jàllale muy rajo Benno FM muy Lampfal FM muy Zik FM muy Ngaay FM muy kat kaddu Kajoor euh, yooyu yëpp dañ koy jàlli wal fajiri ak Daaru Moxti FM ak Ñaaxeen FM ñoom ñëpp dañuy jàllale waxtaan wi naka noonu ni ko sëriñ bi waxee léegi ci site yi nga xamante ni dañu fiy jàllale waxtaan wi ak wàllu télévision yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ricardo.